baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim falamma jaat qiila ahakada carshuki qaalat kaannahu huwa wa uutiina alcilma min qabliha wa kunna muslimiin fii lañu yemoon ci laayam ñeent fukk bi ak ñaar fi suñu boroom di wax ne falamma jaat bi nga xamante ni nii ci la balqiis di buurub saba daldi dikkal seydina suleymaan alayhi salaatu wassalaam qiila ñu ne ko ahakada arshuk ñu ne ko ndax lii mooy sa ngàngunaay ga bi nga xamante ni nii moom nga doon toog di sa li nga xamante ni chaise bu mag booboobale qaalat mu ne ka annahu mu ngi mel ni de huwa mu ngi mel ni moom ndax bi mu ko xoolee comme que seydina suleymaan alayhi salaam dafa waxoon nakkiru laha arshaha dane woon ngeen daal di koy am am lu ngeen ci mujj lu ngeen ci lu ngeen ci soppi dara soppi leen ci ngàngunaayam gi dara lool moo tax wóoru ko bi mu ko gisee daal niroon ak moom lool waaye mu xool gis ne am na lu ci soppeeku moo tax mu nekk annahu how ngàngunaay gii de day mel ni sama bos bala de wa utiina al ilma ñu daal di koy jox li nga xam ne mooy xam-xam min qablihaa laata moom wa kunna muslimiin te ñun bokkoon nañ ci ñi nga xam ne dañoo wommatu wax yi nag boroom xam-xam ni rahmatullahi dañ jee wute anakan moo wax wa uutiina al ilm wax bu njëkk bi ne kooku seydina suleymaan la alayhi salaatu wassalaam moo ne wa uutiina al ilma borom bi joxoon nañu xam-xam bépp xam-xam boo xamante ne nii bu mu gërëm pour ñun la min qabliha laata ñuy xam buuru euh, sabab yi di balqiis wakkun naata ñun lu njëkk moom nii muslimiina nekkoon nañ ñu wommatu nekk ay jullit am ñeneen ñu ne déedéet kii balqiis moom moo ko wax de moo ne wa uutiinal ilma joxoon nañu xam-xam buy wane ne yow de sa dëgg-dëgg yonent nga ca hudhud ak yónneent ya nga yónnee bataaxal ya nga fa yónnee yooyu yëpp min qabliha laata mooy mu laata euh, kawtéef laata màndarga bi laata miracle bu mujj bi nga def ci sama gàngunaay gi wakkun naa te ñun nekkoon nañ ñun balxiis laata ñuy agsi fii muslimiina nekkoon nañ ñu womatu de mu nekkoon wasaddaha am na beneen wax bu ne kenn ci ay ñoñ waa seydinaa suleymaan ñoo doon wax lii wallahu taala alam <coughs> suñu boroom ne wasaddaha mu daldi koy dëddale moom seydinaa Sulaymaan maa la nga xam ne kaanat nekkoon na moom buurub saba taabudu doon ko jaamu min duunillaahi wëllif boroom bi tabaaraka wa waxoon nañ la ñoom jant bi lañ doon jaamu mu dal di koy dëddaleeg loolu la détourné ko ci lool mu bàyyi lam doon jaamu ngir jaamu boroom bi tabaraka wa taala te di ko wéetal innaha dëgg-dëgg moom balqiis moomale de radiyallahu taala anha kaanat nekkoon na min qawmin bokkoon na ci ay nit ñoo xamante ne nii kaafiriina way way way weddi yàlla lañ woon ndax dañ doon bokkaale boroom bi tabaraka wa taala mu ne qiila ginnaaw gi ñu ne ko nag di ko réception bi nag ñu koy yi nag accueil bi di ko dalal foofale ca Jérusalem xiila ñu ne ko lahaa moom Balqiis ne ko udxuli sarxa duggal ci château bi duggal ci li nga xam ne mooy pale bi nga xam ne mooy pale paleb Seydina Sulaymaan bi ñu ne ko dugg fa alayhi salaam fa lammaa ra'athu bi mu gisee pale bi xasibatu daf mu jàpp ne yaakaar na lu lujjatan ay duusi géej la de lii ay vague la de ndax pale bi kat ni ñu ko defare woon moo yéemee wa kashafat moo tax mu daldi wuññ an saaqayha xëcc yéeréem yi nga xamante ne nii xëcc ko ba yeel yi di feeñ ndax lan da doon bañ mu tooy ndax dafa foogoon ne lii am ndox la ndax loolu day wan ne ñoom dañ doon sol lu jot dañ doon sol lu jot moo tax gis nga bi mu gisee jàpp ne lii am ndox la day bañ a tooy mu daal di xëcc li nga xam ne yére yi ba yeel yi di feeñ qaala seydina suleymaan ne ko alayhi salaam innahu dëgg-dëgg lii sarxun moom am njéndi de mooy ab château la ab pale la boo xamante ne nii mumarradun min qawaariira mooy ne dañ koo dale mooy dañ koo dal dal bi min qawaariira ci weer la boo xam ne dafa dafa transparent boo ci taxawee di xool ci suuf day mel ni taxawoo ci dara léegi nag loolu la nag mooy nag dañ ko ko defaral pale boo xamante ne nii pale bu yànj la ci suuf si mooy gis nga li ngay tege di dale sa sa sa kër boo tabaxee ni nga koy dale moom loolu nag ci verre la ko def te ci suuf ci biir mooy la ci suuf daa nekk ay ndox lañ fa defoon ak ay jën yoo xam ne ñoo ci doon jaar nga xam ne boo ko gisee comme rek aquarium aquarium yi ñi gis yoo yële loolu lay niru mooy ne noonu la meloon verre bi nag we boo ko gisee doo foog ne sax boo soree lee ab veer la da ngay foog ne daal ndox mi ngay gis moo tax bi mu ñëwee bañ koy accueillir mu nar a dugg si nag ci la gis nag ndox moo male mu foog ne lii ndox la moo tax muy xëcc li nga xam ne mooy yéreem ya ba ca wóom ba bay ba ca kii ya ci yel yi mu ne ko déedéet jaru ko innahu lii sarxun ab di la dee mumarradun boo xam ne li ñu ko dalekat min xawaariira ci weer la moo tax qaalat mu ne moom saydi moom saydatuna balqiis radiyallahu anha rabbi i yow sama boroom inni man kat zalamtu nafsi tooñoon naa sama bopp ba may jaamu leneen lu dul yow wa aslamtu waaye léegi nag daal dinay jébbalu daal dinaay nekk jullit maa suleymaan ànd ak suleymaan mi alayhi salaatu wassalaam lillaahi ñeel boroom bi tabaaraka wa taala rabbil aalamiina mi moroom bindeef lii la de gis nga képp ko woote ci yonent wala taalibe bi amoo droit kenn manul woo nit ñi ba ñu ñëw nga daal leen xañ yàlla daal di feeñal sa bopp loolu manu la nekk moo tax suñu boroom moom la waxoon ci suuratu Ali Imran <coughs> mu ne maa kaana li mooy ne warul ci benn mbindeef an yutiyahu borom bi daal di koy jox alkitaaba li nga xam ne mooy téere benn mbindeef benn yonent suñu boroom jox ko li nga xam ne mooy téere wal xukma waaye jox ko àtte ya ca ne wan nubuwata jox ko prophétie def ko yonent ak yonent suma ginnaaw gi yaqulu muy wax linnaas yi ñeel nit ñi kuunu nekk leen ibaadan lii nekk leen ay jaam ngir man min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala loolu manula nekk moo tax it ca laaya ba ca tegu mu ne wala ya'murukum te ñu leen digal mukk an yatta an tattaxidu ngeen di jàppe al malaa'ikata malaaka yi wan nabiyina ak yonent yi arbaaban def leen ay yàlla de ay ya'murukum ana naka lañ leen di digalee bil kufri ci kéeféer baada ginnaaw ba nga xamante ne nii id kun antum yéen nekkoon ngeen muslimu nañu wommatul ngir borom bi naka la leen borom mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam di génnee ci bokkaale ba pare ne la bàyyi la ngay jaamu jant yaak weer yaak garab yaak tuur yaak ndëpp yaak ba pare mu ñëw moom nag taxaw palaasam nekkaay leen man ngeen di jaamu loolu amul yonent du ko def taalibe bi yonent xalaatu koo def moo tax loolu dafa leer koo gis muy bokkaale koo xamante ne nii wàllu bi yàlla la boo xam ne bu leer la na la leer na ñi dañuy caaxaan bàyyi leen fële te lépp luñ la wax nag lool bu mu la fëkk te bu la bu la bu mu la nga xam ne ndax lool mooy sunnatallahi tëralinu yàlla wi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom la tànn kenn amul kenn xaatu ji woo nit ñi bañ ñëw mu mu mu mu mu daal di leen xañ boroom bi tabaraka wa taala daal di wane boppam moo tax gis nga fii Seydina Sulaymaan lan la Balqiis wax mu ne aslamtu wa aslamtu jébbalu naa nekk naa jullit maa Sulaymaana ànd ak Seydina Sulaymaan mi alayhi salaatu wassalaam lillaahi ngir borom bi tabaaraka wa taala rabbil mi borom bi ndeef yi kon moo tax gis nga lii lan la wax aslamtu moo tax nekk jullit ndax moo fi sa nekk ñépp ay jullit lañ seydinaa aadam l'islam la fi indi woon moo tax borom bi ne woon inna diina dëgg-dëgg diine li nga xamante ne tëralin dundin doxalin wi nga xamante ne indallahi bi yàlla gërëm te nangu ko fi fa borom bi tabaraka wa taala al mooy l'islaam kon gis nga fii seydinaa Sulaymaan te waxoon na bu njëkk ne ñun nekkoon nañ ñoo xam ne muslimiina ñu wommatu lañ suñu boroom de suñu boroom tabaaraka di ñu wax beneen nettali beneen yonent boo xamante ni nii mu la wala xat dëgg-dëgg arsal naa yónni woon nañu yebaloon nañu ilaa samuuda ca dëkk ba ñu naan samuud muy tribu waa seydinaa saalix muy waa samuud waa waaso woowale axaahum seen mbokk ma saalix seydina saalih alayhi salaam laa fa yebaloon de ba mu ñëwee nag lan la leen wax mu ne leen an ibudullaha na ngeen jaamu seen boroom dong fa ida hum ba leen ko waxee nag mooy fa ida hum ñoom fariqaani ñu nekk ñaari kuréel yaxtasimuuna di xëccoo ko xuloo mooy ñii gëm ko te ñoo nekkoon ñu néew ñi ëpp nag daal di koy weddi loolu lay wax ne na xaala mu ne leen yaa qawmi ee eh yéen samay ñooñ li ma am na lu tax yéen ñi ëpp da weddi ma li ma tas tastanjiluuna du tax ngeen di yàkkamti bi sa sayyiati ci lu yées qabla alxasanati laata lu baax li lawlaa tastaghfiruuna allaha moo leen a neexoon ngeen jéeg lan moo leen tere woon mooy hal laa tastaghfiruuna allaha lan moo leen tere woon daal di ñaan jéggal seen boroom muy boroom bi tabaaraka wa taala la'allakum bu ko defee turhamuuna nañu daal di leen yërëm mu daal di leen yërëm mooy lan mooy lan moo tax ngeen di njëkkalante lu bon li mooy ñu ko bu dee wax nga dëgg indil ñu mbugalum mbugalum sa boroom loolu lañ ko doon wax xam nga lu mel noonu la waa kër Seydina Luut keroog waxoon naan ko wax naan ko bu dee lii dëgg la daal yow fa yow daal wàcceel am bugal ci ñun te wax nañ la lu mel noonu moom la waa Quraysh waxoon ci suuratul anfaal bi ñu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahumma in kaana haadaa bu dee ne lii daal seydinaa Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam lislaamam bii daal moom mooy dëgg moom kon fa amtir alaynaa tawal suñu ko ay xeer waxoon naa la ñooñ ñooy ñi gën a ñàkk bopp yow kay boo nee mbir mi ok boo gëmee ne boo nee borom bi lii ci yow la li jógee lan moo tee ñu ne ko borom bi nga gindi ñu ñii nag ñuy njëkkalante li nga xam ne mooy mbugal mi naan way ma ne ne mbugal mi ñëw mi ngi ñuy wax laa wax xablal xasanati laata yiw gi nga xamante ne nii